a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala rasuulillah nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin ba'dal mi'a baabu istihbaabi taksiiril musalliin alal janaazati wa ja'li sufuufihim salaasatan fa akthar. kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon chapitre 156 wala garab. numéro cent cinquante six téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoo juróom benn euh, ci téere Riyadu Salihin ñu ngi ci kitaabu Iyadatul Marid euh, muy baabu istihbaabi takthiri no baabu salaati ala al-mayyit wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karaahati ittibaa'i an-nisaa'i al-janaa'iz ñu jeexaloon ko te xadis bi mujj woon gis moo doon xadis numéro 931 mu ne woon wa an ummi atiyata radiyallahu anha annaha qaalat nuhiina an ittiba'i al-janaa'iz wa lam yu'zam alaynaa muttafaqun alayhi tey comme niñ ko waxee woon ñu war a dugg ci beneen bunt euh, waxoon nañ ko bi ñuy génn euh, bi ñuy jeexal jotaay be muy chapitre cent cinquante six téeméer ak juróom fukk ak euh, juróom benn ah, biñ ne woon biñ génnoon mooy téeméer cent cinquante cinq téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne baabu al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu istihbaabi soppu takfiiril musalliin baril ñi nga xam ne ñooy julli alal janaazati ñooy jullee néew bi waaw bunt bii day wax ci ngëneel gi nekk ñooy jullee néew bi bari waaw nañu ñu bari loolu dafa am ngëneel wa ja'li sufuufihim def tamit seen sàppe yi salaasa def ko ñetti sàppe fa aksar jàpp lu ko waaye minimum na nekk ñetti sàppe ak lu ñu tuuti tuuti nañ fexe def leen ñetti sàppe lu ñu bari bari it bu dee mën nañ ko yemale ci ñetti sàppe moo gën waaye bu manula bu dee ne bërëb bi mayewu ko it bu boobaa ñu def lu ëpp ñetti sàppe voilà kon bunt bi loolu lay wax kon fii mu ne ah, ginnaaw jullee ji ngëneel gi nekk ci jullee ji fekk rob gi léegi nag fii mu ñëw nag di la wax ah jullee jooju ma la waxoon ngëneel am na geneen gëneel bu nekk ci biir mooy jullee goog bu amee gëneel képp ku ko jullee am nga xiiraat waaye ñooñu bu ñu balee mu gën a baax waaw te dañ koo sopp lu sariya sopp waaw mu ngi noonu ba pare ñu def ko ay sàppe waaw ndax jullit ay mbiram du mbiru falaa falaa inna allaha yu alladhina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun allah borom bi nee na inna allaha ca suuratu saf borom bi de tabaaraka wa taala yuhibbuuna dafa sopp dafa bëgg alladina ñi nga xamante ne yuqaatiluuna dañuy xare fi sabilihi ci yoonam saffan dafay ay sàppe waaw borom bi bëggul ni nga xamante ne nii lu bari ci jullit ñi noonu la ñuy waaw mooy sàppe yooyu nag bu dee ci biti nii manuñu ko di defar sàppe yi di bokkandoo di yëkkateendoo di dalandoo di tegandoo mbiru diine moom du ñu ko man waaw bu dee mbiri àddina nag loolu mën nañ cee génn même di nag bi ami rëq-rëq waaye yëfi diine ñu manu la defar ñoo xamante ne manuñoo nekk sax fan laisse tomber da ngay sonal sa bopp kese waaw fexeel def ci ñoom ñu fexe man di nekk en harmonie waaw jullit ñi yonent way saa saam da leen ay yare ñoo xamante ne nii dañu doon nekk en harmonie dañu doon nekk en harmonie waaw bu julli jotee as-salaatu jaami'a wala noddu ñoom ñëpp ñu dajaloo bu ñuy dem jihaad as-salaatu jaami'a ñu ñëw dajaloo waaw bu amee lu ab liggéey gi keroog xandax ñu dajaloo def ñoom ñëpp di defandoo amul kenn koo xam ne day permetre boppam lu dul naafiq goo xam nag nifaaqam dafa leer waaw di génn ci sàppe yeeg ci mbooloo yi di def en solo yooyu ludul ne ñi nga xamante ne nii seen munaafiq wala ñi nga xam ne xamuñu waaw ci kaw kaw yeeg façon yu mel noonu waaye l'islam daa bëgg nit ñi di defar ne en harmonie mbooloo de boole moo tax muy wax borom bi ne daa sopp ñi nga xam ne xattaa ci toolu xare sax na rage yi du quoi. c'est pas que xare lañ nekk walla waa yow fii amul y'a aucune organisation parce que ça loolu day montrer noon bi bu leen gisee ngeen sàppe nekk benn ñépp kii loolu rek mën naa dugal ar-ru'ba fi qulubihim waaw borom bi mën na jaare ci loolu sotti li nga xamante ne sànni ci seen xol yi ñu ragal jullit ñi waaw ah, bu dee dañoo ñëw gis kenn ñu fële kii nefee ku nekk di jaay ne maa kii kii di xool téléphone am ah kii moom di di di di snap kii di yónnee message en attendant di kii mu gis gaa yi ñii wa ngi taxaw concentré wu ñee di def leneen day ñëw ne leen xalangu ñu jàll ne ñu daal di leen faagaagal wal iyaadu billah <laughs> kon mooy loolu dafa am solo <laughs> léegi nag al imam fii indiwu fi xadiis mu indi fii bunt bi ñetti xadiis la fi indi ñetti xadiis yi ñetti xadiis yii nii eh, yonent bi alayhi salaam indi fii insha allahu taala mooy yi mu wax te al imaam dajale leen fii ni ñuy def fii mooy ñetti xadiis yi dañ leen di gisandoo waaw loolu du du du méthodologie buñ jël ci riyaat bi depuis boobu ndax loolu méthodologie la tamit mooy gis xadiis yi bokk lu ñuy wax nga boole leen te al imaam loolu la def mais yi nga xam ne ñoo gën a lu ñuy wax gën a daanaka di traité même mbir mi ndax bu mu def ci benn buntu ñoom ñoo bokk lu ñuy wax sauf que bii day détaillé lii détaillé comme buntu bi ñu jógee. xam nga xadis bu njëkk bi muy 929 wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qira képp koo xamante ne yonent sallallahu alayhi wa képp koo xam ne teewa nga am néew ba niñ koy jullee di nga am lu toll ni montagne ci yiw xam nga boobu même bu dee ne ci moo bokk bunt ak bi ñu mujjee gis bii passé muy wa an a atiyata tañ fàttali ko léegi ñuy tàmbale jële ci sayyidatu ummu atiya radiyallahu anha annaha qaalat mu neen yonent saa sallam nee na nuhiina an ittiba'il janaa'iz mooy loolu bu ñu doon boole ay xadis duñ leen boole bu ñu doon boole xadis neuf cent vingt-neuf ak neuf cent trente la ñuy boole moo taxoon ñu ne la gis nga jàngat yi presque benn la woon wa anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man ittaba'a janaazata muslimin iimaanan wa ihtisaaban waaw nga gis ne loolu la yokk ci bële nga gis ne kon loolu yooyu mën nga leen boole mais bu mu jubale bu Ummu Atiyya bi moom même bu dee ñoo bokk buntu da nga ko doon jar waaw loolu fii nag sauf que ñetti xadis yi ñu am fii moom mooy comme ñaari xadis neuf cent vingt-neuf ak neuf cent trente ni ñu mel waaw mooy ñooy wax même mbir même gëneel li ta ah, bii day détaillé lu bee indiwul bii détaillé indiwaat leneen wala yokk njariñ yokk information boo xam ne ñëwul ci beneen bi moo tax insha allah dañ leen di gis kon li ñuy def mooy ñett yi dañ leen di dañuy jàng bu njëkk bi gis taxriij bi jàll ci beneen bi jàng ko gis taxrij bi jàng ñetteel bi gis ko gis taxrij bi léegi njàngat yi nag ça sera total ñoom ñëpp ñu boole leen ko insha allahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu commencé lam hadith numéro 932 kon ñetti hadith la mu ne an Aisha radiyallahu taala anha annaha qalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min mayyitin yusalli alayhi ummatun minal muslimiina yablughuuna mi'atan kulluhum yashfa'uuna lahu illaa shuffi'uu fiihi rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa kon xadis bu njëkk baa ngoog mu ne an Aysata mu ne mu ngi jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha annaha qaalat nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah, lan la wax nee na ma min mayitin amul kenn koo xamante ne dafa faatu yusalli alayhi ba mu faatoo mu jullee ko minal muslimiina ci way wommatul yàlla yi ci jullit ñi yablughuna ummatan alayhi ummatun ab ab ab mbooloo waaw umma mooy mooy mbooloo fii du xeet mooy mbooloo minal muslimina mbooloo ci julli ñi daal di koy julli assister à son la prière mortuaire fekke ko jullee yablughuna te ñoo ñu mat ciblim mi a cent ñoom ñu mat téeméer mu ne loolu bu amee kulluhum ku nekk ci ñoom yashfa'una lahu di ñaan borom bi tabaraka wa bi ñaan intercession borom bi borom bi daal di daal di koy tinu waa ji ñoom ñu def loolu ñoom téeméer yooyu illaa lu suffi'u fii borom bi dina leen nangul seen ràmm googu ak seen ñaan dañuy ñaanal yiiw yërmande ak jéggal seen mbokk moomee nga xam ne moo génn àddina mu ne xadiis bi rawaawu soloo na ko muslimun al imaamu abul xusayni muslim ibn al xajjaaj al qushayri an nag Ah. mu des est-ce que al imaamu muslim kese première njàngat moom moo indi hadis bi ñu ne déedéet sëriñam al imaamu ahmad ah, ibn muhammad moom indi na ko ci baatu laa yamuutu ahadun min al muslimiin fa yusalli alayhi mi'a laa waaw moom indi na ko noon laa yamuutu ahadun min al muslimiin nako noon al imaamu Tirmidhi rahimahullah daal na koy solo ak al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' moom itam comme imaam Ahmad la yamuutu ahadun min al-muslimin ak ma min mayyitin yusalli alayhi umma loolu lépp indi na ko kon al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko ci kitaabul janaa'iz baabu man salla alayhi mi'a shufi'u fiihi mu ne haddathana al-Hasan ibn Isa mu ne haddathana nettali nañu al-Hasan ibn Isa di al-Hasan ibn Isa ibn ma al-Maas Maasirgis al-Maasirgisi Abu Ali an-Naysaburi waaw al-Maas al-Maasirgisi waaw ah, an-Nisaburi ca Nisabur waaw rahimahullahu ta'ala thiqatun na boroom Taqrib at-Tahdhib wa al-Hasan ibn Isa al-Maasirgisi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibn al-Mubarak mu ne ki ñu nettal mooy ibn al-Mubarak ne Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlahum Abu Abdirrahman al-Marwazi rahmatullahi alayhi mooy borom kitaabu zuhd mu siiw bi rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Sallaam ibn Abi Muti' mu nekk ñu nettali mooy Sallaam ibn Abi Muti' di Sallaam ibn Abi Muti' Sa'd al-Khuzaa'i Abu Sa'id ñi na Abu Isma'il al-Basri al-Qaas rahimahullahu ta'ala moom mi nag ah, ah, imaam al-Hafiz dana thiqatun sahibu sunna waaye fii riwaayati yan Qataada da'af waaye mu ne ku dëggu la waaw boroom sunna la akri sahibu sunna seet buñ ne sahibu sunna waaye fii riwaayati waaye nag bu dee day jële ci Qataada ibn Di'aama mel na am na ak faiblesse bu ci nekk kon léegi est-ce que ci moom la ko jële kon déedéet an Ayyuba mu jële ko ci Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamiima Kaysaan as-Saxtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala nabi Qilabata mu jëla ko ci Abu Qilaba di Abdullah ibn Zayd ibn Amr al-Jarmi al-Azdi al-Basri rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Yazid eh, mu ne Radi' Aisha mu jëla ko ci kuñ naan Abdullah ibn Yazid al-Basri Radi' ummil mu'minin xam nga Radi' mooy koo nampandool mais am na ci riwaaya Imaamu Nasaa'i Tirmidhi bi moo waxul ne rabi'un li Aïsha dana rabi kaana li Aïsha waaw <laughs> koo xamante ne rabi'un la xam nga rabi'un mooy li ma la wax léegi buñ ne kii sama rabi'un la mooy maag moom ñoo bokk waaye kii dane rabi'un ci imaamu Tirmidhi kaana nekkoon ñeeloon na li Aïsha ñeeloon sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ngi moo tax borom alqaamus nu ne radi'uka mooy axuka min ar-radaa waaw mooy ki nga xamante ne sa mbokk la ci wàllu nàmp voilà loolu nag sayyidatu Aisha moo ko mag bien sûr waaye mooy yow kala nàmpal man naa nàmpalaat keneen koo xam ne yow judd na ay dix ans après yow voilà mun <laughs> loolu la moom moo tax moom radi'un li Aisha mi Abdallah ibn Yazid al-Basri ta'ala kon moom moo ne eh, an Aisha ta mu jële kon ci mbokkam mi muy sayyidatu Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma an Aisha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ma min mayyitin tusalli alayhi ummatun min al-muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi kon mu ngi noonu eh, qaala imaam muslim tekki li mu ne fa haddastu bihi Shu'ayb ibn al-Habbaab léegi ko wax lool mu ne nag man ma tudd ma kooku mooy Sallaam ibn Abi Mutiya waaw mi nga xamante ne moo ko jële ci Ayyub comme ni ko imaam an-Nawawi waxe ci al-Minhaaj mu ne al-qaa'il fa haddastu bihi ma nettali hadis bii nettali ko kooku mu ne ki wax loolu mooy Sallaam ibn Abi Mutiya ar-raawi awwalan an Ayyub ki nga xam ne moo ko jële ci Ayyub mu ne ta hakaza bayyanahu an-Nasaa'i fii riwaayati mu ne lii nag boo bëggee xam kan moo ko wax ne parce que imam Muslim bi mu ëndee lii ba pare da ne qaala mu ne fa haddathtu bihi ma nettali hadis bi Shu'ayb ibn al-Habhab muy Shu'ayb ibn al-Habhab al-Azdi al-Basri Abu Salih rahimahullahu ta'ala nee na bi ma ko koo nettalee fa qaala mu ne ma haddathani bihi Anas ibn Anas ibn Malik mu ne ma hadis bii nga ma nettali ci sayyidatu Aisha sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub Abu Hamza Dhul Udhunayn xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wa salaam radiyallahu anhu daal dina ma koy nettali an nabi sallallahu alayhi wa sallam kon al riwaaya imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moo tax bu muy wax noonu parce que moom imaam an-Nawawi nii la imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb nii la ko daan nekk kitaabul janaa'iz faslun man salla alayhi mi'a mu ne akhbarana Suwayd mu ne nettali nañu Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani ash-Shah gis nañ ko fan yële yàgg nañ ko gis qaala mu ne haddathana Abdullah mu nekk nettam Abdullah ibn al-Mubarak mi ngi sànq ibn Waddah al-Hanzali rahimahullah an Sallam ibn Abi Muti' ad-Dimashqi moom gis nañ ko sànq an Ayyub gis nañ ko sànq an Abi Qilaba gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Yazid gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma min mayyit yusalli alayhi ummatun min al-muslimina yablughuna yakunu mi'a yashfa'una illa shuffi'u fi qala Sallam voilà mu ngi nii mu ne qaala imaamul euh, kii ne euh, nu mu tudd al al al al an-Nasaa'i rahimahullah mu ne Sallaam nee na muy ibn Abi Muti' rahimahullah mu ne fa haddathtu bihi Shu'ayb ibn al-Habhab nee na ma daal di koy nettali Shu'ayb ibn al-Habhab fa qaala haddathanii bihi Anas ibn Maalik an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma lii de hadiis bii de Sayyidatu Aisha wax mooy Anas ibn Maalik daal dina ma koy nettali man Shu'ayb ibn al-Habhab mu jël ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nii la ko al imaamu Muslim daal di soloowe léegi nag kon euh, taxriij baa ngi noonu kon ñu jàll ci beneen xadis bi muy xadis numéro neuf cent trente-trois al imaamu al-Haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy mu wa an ibni abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu maa min rajulin muslimin yamuutu fayaquumu alaa janaazatihi arba'uuna rajulan laa yushrikuuna billahi shay'an illaa shaffa'ahumullahu fiihi rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu eh, an-Nawawi moo indi hadis bi hadis bi nag daa am particularité de vay <laughs> ma ne la yaa vay am na particularité ah ah gisoon nañ ko hadis quatre cent trente cinquante et waaw Allahu akbar mooy wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min rajulin muslimin yamuutu fa yaqumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuuna billahi shay'an illa shaffa'ahum allahu fi rawahu muslim waxoon nañ la dina ñëwaat xadis bi Abdullah 933 mu ngi nii waaw léegi kon mu ngi nii mu ne kon wa an ibni abbasin mu ne kon mu ngi jële ci mawlaana ibnu abbasin wa an ibni abbasin di jële ci doomi abbas ibni abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala neena sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma min rajul amul benn góor muslimin boo xam ne way wommat la yamutu mu faatu fa yaqumu loolu nag góor ak jigéen a ci yema ah, voilà mooy amul mafhum doone ah kon bu dee jigéen kon bu dee nombre bii daa taxaw ci xabrum kon jaruñu dara parce que du rajul déet ñu ne lu mukk <laughs> maa min rajulin muslim amul mafhum mooy amul loo ciy dee loo ci dégg ci ginnaaw ni góor la jigéen bokkul ñoom ñépp ci yam amul benn góor muslimin koo xamante ne nii jullit la yamutu mu génn àddina fa yaqumu mu taxaw ala janazatihi ca bañ koy jullee arbauna rajulan quarante góor fekke julli ja laa yushrikuuna billahi shay'an ñu nekk nag ñoo xam ne du ñu bokkaale yàlla dara bu dee saa bokkaale maan yi ñoo fa ne moom saa yi kontu charte la bu yoreen saa salaam waaw waaw ñoo xam ne du ñuy bokkaale kat du ñu bokkaale yàlla dara ci quarante yooyu juróom ñeen fukk yooyu illaa lulul ne bu ñu fekkee julli jota julli néew ñaan la di ñaanal allahumma ighfir lahu warhamhu yu mel noonu ngay wax dina imaam dina ko détaillé ci bunt bi ci tegu léegi waaw wax nga fi ngëneelu julli néew wax nga fi yooyu waaw léegi nañ ko nuñ koy defe ah ndax <laughs> lii baax na lii baax na te xaw ma tamit nu may def ba jote ko tamit nuñ koy defe it <laughs> est loolu bari na njariñ tamit ama ah na lan si am na njariñ tey xam-xam moom am na njariñ waaw <laughs> waaw léegi nag sauf que li koy dina matal mooy nga xam ko nag te defe ko ni ko ne saa saa doon jàngale léegi kon mu ne ñooñu nga xam ne quarante yooyu kenn du ci bokkaale yàlla ñaan waa ji yàlla intercession yi ramm ko yërëm ko jéggal ko illaa fii lu dul borom bi dina leen nangul seen ñaan yeen koy ñaanal ci moom allah waaw seenu ramm googee dina ko nangu ci ñoom mu ne rawahu soloona xadis bi muslimun dal imam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que moom dongo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ak bokku taalibeem daal imaam abu daawuda ah alayhima ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala jamii daal dinañ koy solo al imaamu muslimu mooy hadis bi moom la hadis sayyidatu Aisha biñ gis léegi nii la ko tegalee moom imaam muslim ci ci sahih bi sayyidatu Aisha la njëkk sauf boobu def ko tudde beneen daf ko kitaabul janaa'iz buntu bi surah yi def lenn ci man salla alayhi mi'a shufi'u fihi buntu képp koo xam ne julli nañ ci moom téeréer sans koog dinañ ko dina borom bi dina leen nangul seen ñaan ak seen intercession ci moom seen rambu léegi nag buntu biñ baabu man salla alayhi arba'una shufi'u fihi tamit waaw ñoom Imam ko def ah baabu buntu man képp koo xam ne salla alayhi jullee na ko ba mu faatoo arbauna quarante shufi'u fii borom bi dinañ nangu seenu ñaan ak seenu rammu ci moom léegi boobu la ko ni mu ne haddathana Haarun ibn Ma'ruf wa Haarun ibn Sa'id al-Ayli wal Walid ibn Shuja' as-Sakuni rahimahullah imam Muslim ci ñetti sëriñ la ko jël mu ne haddasanaa nettali nañu Haaruun ibn Ma'ruuf di Haaruun ibn Ma'ruuf Abu Ali al-Marwazi al-asl al-Khazzaaz ad-Dariir wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdaad al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala wa Haaruun ibn Sa'iid ak beneen sëriñam boo xam ne noonu la tudd ci muy Haaruun waaye muy Haaruun ibn Sa'iid ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruuz as-Sa'di mawlaahum Abu Ja'far al-Misri rahmatullahi alayhi wal Walid ibn Shujaa ak sama ñetteel beneen sëriñ muy al Walid ibn Shujaa as-Sakuniyu di al Walid ibn Shujaa ibn al Walid ibn Qays Abu Hammam ibn Abi Badr as-Sakuniyu al-Kindiyu al-Kufi moom itam wàccoon Baghdad kon al-Kufi al ah, as-Sakuniyu al-Kindiyu al-Kufiyu al-Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne mu ne qaala al-Walid imaam Muslim ne sama sëriñ bii ma mujjee tudd mu walid moom nii la wax dana haddathani nettali na man wa qaala al-aaxaraani kanta ñaar njëkk ñi di Haaruun ibn Ma'ruuf ak Haaruun ibn Sa'iid al-Ayli ñoom ñaar nag dañ ne haddathanaa ibn Wahb ñoom ñëpp ñu ne nettali nañu kan ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri taalibu imaamu Maalik rahmatullahi na mu Abu Sakhr waaw muy Abu Sakhr di Humayd ibn Ziyad ibn Abil Mukhariq al-Madani al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala an Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir Sharik le juge <laughs> Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir al-Qurashi Abu Abdillah hmm? al-Laythi rahimahullah Abu Abdillah nga xamante ne ku dëgguloon la ku ku taroon ci way ñi nga xamante ne Euh, mooy nitu bidaa yi waaye moom daa da doon kii euh, nu mu tudd euh, da doon da doon ku dëggu la da doon juum waaw da doon juum waaw mu ngi noonu <laughs> waaw kon mu ngi noonu quoi waaw loolu mooy Sharik ci gàttal yàgg nañ ko fi gis <laughs> waaw yàgg nañ ko fi gis moom Sharik ni eh, rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala kon an Sharik ibn Abi Namir mu jëla kon ci Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir an Kurayb moo ko jële ci Kurayb kuy Kurayb Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi mawla Ummul Fadl wala mawla ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu ta'ala al-Madani radiyallahu ta'ala anil jami' mawla ibn Abbas voilà mu ne an Kuraybin imam Muslim mawla ibn Abbas mawla ibn Abbas moo doon njaatigéem radiyallahu anhu anil jami' an Abdillah ibn Abbas mu jëla ko ci njaatigéem bi Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ah, ba ci kaw radiyallahu ta'ala mooy kan mooy al-bahru mooy géej gi al-habru mooy fóore wi ah, tarjumaan l'islam al euh, euh, euh, Qur'an mooy l'interprète par excellence du Coran mooy Seydina Abul Abbas yi Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu solo hadith ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurayra yalihi Ibn Umar wa Anas wal bahru kal Khudri waa jaabirun wa zawjatu nabi lu mel noonu noonu imaamu Suyuuti waxee waaw nit ëpp ci saxaaba yi ñi nga xam ne ay milliers de hadith ñoom lañ solo lo waaw mu ne ñii la waaw Abu Hurayrata mooy tête de moo ëpp solo ci liñ joyal ci saxaaba yépp tout le monde confondu ñoom ñëpp boo leen mooy ku ci nekk ci ñoom moo leen ëppale waaw amul benn saxam bu ko fële moo tax doon naax ne man aw amul kenn ku ëpp lu moo jële ci yoneen saa saa bu amee kenn Abdallah ibn Amr lay doon peut-être moom man na nekk parce que moom da doon bind taman doon woon bind Abu Hurayra day mokkal moom bind moom boo waxee lim xadiis yëpp da koo mokkal waxoon naa la euh, keroog wala fu ma ko waxoon wala du occasion bi nañ ko waxaat rek peut du fii ah mooy moom début bi doonul woon mokkala Abu Hurayra mokkalam baaxul woon radiyallahu anhu mu ñëw wax ko yeneen saa saa ne ko yeneen saa saa man de daanaka du ma takk dara dara laa dul jàpp yeneen saa saa ne ko léegi tàllalal sa kii su làmbaay quoi nee na ma tàllal yeneen saa saa di tibb di def nii di tibb mel kuy tibb ci air bi am lu muy tibb di sotti ci. di def ci yére bi ma tàllal quoi mbalaan bi def noonu ñetti yoon ne ko léegi jëlal nga taf ko sa kaw mu tax mu ne ko baax nee na boobu amatul dara lu waaye di wax lu dul mokkal naa ko te dootuma ko fàtte moo tax Marwan benn jour Marwan mel Marwan Marwan nekkoon taa nee gouverneur Médine xam nga bu fa doon jóge di génn Abu Hurayra radiyallahu anhu la doon def mu mu nekk l'intérim mooy ki ko fay toogal quoi di assurer les affaires courantes ba mu ñëw waaw ci la doon yenoo matt yeeg yooyu di daw waaw di taxani uti ay matt comme que mooy l'émir mooy le gouverneur de Médine li ki maanaam tey Abu Hurayra nekkoon moom moo doon bu Marwan demee le gouverneur moom la naan ko yow yaay nekk sama place yaay le gouverneur ba ma ñëw yenu matt yi di daw di taxam naan xajal leen xajal leen amir bi day jàll xajal leen monsieur le gouverneur mu jàll <laughs> yenu matt yi ñàkk tooy xit <laughs> am <laughs> booy bi lu mu yenu nga xeeb ko di joxey ordre rek al iyaazu billah